ñu yeew ko dugg ak moom biir Makka ak bëccëg summa qaala yaa ahla makkata hakada faf'alu bi sufahaa'ikum kama fa'alna bi safihinaa haada ba pare ñoom di Abu Jahlin ak frère bi Alxaaris ibn Hisham bi ko yeewee dugg ak moom ak bëccëg nag biir Makka agsi nag ne yaa ahla makkata yéen waa Makka hakaza naka nii rek fafalu wu nangeen def bi sufahaikum ci seen ñu dese ñi ñu départ ñi ñu seen bopp manki wiis ba ñuy dugg ci diiney Muhammad yi aleyhi salaatu wassalaam naka nii ñu def kama fa'alna bi safihina ni ñu defe suñu dof bi suñu manki wiis bi ñu jàpp dem fekk ko fa nax ko ba mu jàpp ko andi yeew ko modd fitnaal ko nii ñu ko def képp ku fi nar a génn na ko def yéen seen sufaha yi nekk ci dëkk bi ku nekk tribu bi nga bokk ku fay nar a demati Yasrib def leen ko ni ñu def kii yeew leen ko dumaal ko fitnaal ko comme ni ñuy def qaala Umar Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu muy nettali ba léegi ci nettali bi ci gàddaay gi mu gàddaay moo ko Ayaash ibn Abi Rabi'a mu ne moom Seydina Umar ibn al-Khattab fa kunna naqulu nekkoon nañ di wax ñun naan mallaahu bi qaabilin min maniftatin min sarfan wala adlan mu ne ñun dañ doon wax Seydina Umar ibn al mu ne ñun de dañ doon wax mooy bi ñu nekkee Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam mu ne euh, dañ doon wax ne yàlla de du nangul ñi nga xam ne dañ leen fitnaal biir màkk ci ay jullit ba ñu topp gaay ci fitna giñ leen fitnaal kuffaar yi ñooñu duñ leen nangul dara duñ leen sarfan wala adlan duñ leen nangul dara tus ci luñ mën a def wala ba ak njégal sax kenn du leen ko nangul ñun loolu lañ doon wax ñoom bi nga xam ne ñu ngi woon madinatul munawwara gàddaay yi ala saakini afdalu salaatu wasalaam am ñoo xam ne comme Ayaash ibn Abi Rabi'a ak Hisham ibn al-Aas ibn Wa'il Sahmi ñoom ñi nga xam ne ku njëkk ga di Hisham ibn al-Aas moom laata ñuy génn lañ ko jàpp waaye kii moom ñëw na ba agsi di Ayaash ibn Abi Rabi'a ñu nax ko daal di koy jël si mu ne ñooñ dañ doon wax ñun bi ñu nekkee Madinatul Munawwara naan ñooñ yàlla du leen nangul dara ak ak tuub sax du leen ko nangul ndax lan lañ doon wax ñoom niñ doon imaginer qawmun ndax ñoom kat li tax yàlla du leen nangul sax ak tuub ay nit lañ yoo xam ne arafullaha dañoo xam buur yàlla ba pare thumma raja'u ila al kufri li balaa bala'in asaabahum ba pare ñu dellu xam yàlla ba mu leer ñu duggaat ci kéefër ndax lan ay fitna ay musiba yoo xam ne moom la leen kuffaaru Quraysh ni daal di teg ndax ñoom mooy ne gars yi bañ leen jàppee foofu dañ leen a forcer ne leen da ngeen di weddi diine ji ngeen dugg te bàyyi lépp lu ngeen ciy def même bu dee seeni xol nangu ko woon waaye manuñ woon lu dul def ko ndax duma yi mënatuñu ko supporter ñoom radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa anna bihim qaala moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu mu ne wa kaanu yaquluuna dhalika li anfusihim ñoom itam loolu lañ jàppoon ne comme que daal wax nañu ci biti yi wane luy wane ne ñoom gëmuñu ngir kuffaaru qurayshi ni amsaala abi jahl ibn hisham ak ñoom ñu bon ñooñu al-aas ibn sahmi nga xam ne ñoom ñu jàpp hisham doomam ba fitnaal ko mu nangul leen ci loolu ñoomit it loolu lañ jàppoon mu ne ñoom loolu lañ doon wax li anfusihim mu ne fa lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almadina anzala allahu taala fihim wa fi qawlina wa qawlihim li anfusihim ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim qul yaa cibaadiya alladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmatillaah inna allaha yaxfiru dunuuba jamiican innahu huwal ghafuurur rahiim wa aniibu ilaa rabbikum wa aslimuu lahu min qabli an yaatiyakumul azaabu thumma laa tunsaruun wattabi'uu ahsana maa unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yaatiyakumul azaabu baghtatan wa antum laa tash'uruun muy aaya yooy nekk ci suuratu az-Zumar moom Seydina Omar ibn al mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñëwee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ci lay suñu boroom subhaanahu wa taala wàcce alxuraan ci ñun li ñu jàppoon ne kenn du leen nangul ak tuub waaye tamit ñoom mooy li nga xam ne moom lañ doon wax ci seen bopp tamit jàpp ne ñoom c'est fini que ne ñoom yàlla dootu leen nangootil dara mu ne suñu boroom subhaanahu wa taala daldi wàcc nag aaya yii ci kaw ci ci ñoom moom boroom bi subhaanahu wa taala mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam qul waxal yaa ibaadiya alladina asrafuu ala anfusihim laa taqnatuu min raxmatillah inna allaha yaxfiru dunuuba jamiica innahu huwa algafuuru raxiim mu ne leen qul waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam yaa ibaadiya alladiina asrafu yaay sama jaam yi nga xamante ne nii asrafu da ngeen ëppal dépasser les nag ci ay bàkkaar la anfusihim ndax loo defit defoo ko yàlla sa bopp nga ko def ci seen bopp laa taqnatu bu leen désespérer mukk min rahmatillah ci yërmandey borom bi subhaanahu wa taala ndax inna allaha ndax buur yàlla kat yaxfiru dunuba jamia moom mooy ki nga xam ne day jéggale bàkkaar yi mbooleem seen innahu mum boor borom bi subhaanahu wa taala huwa alxafuur moom mooy aji jéggalaa koon gi arrahiimu aji yërëmaa koon gi loolu mooy lan mooy yéen Ayaash ibn Abi Rabi'a ak al Hishaam al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi ak yéen ñi mel ni seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum wa ardaahum ñu njëkk ñi yéen li ngeen yaakaar ci seen bopp ne borom bi subhaanahu wa ta'ala du leen jéggal demewul noonu de waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ñoom malgré li nga xam ne d'accord d'accord nañoo gi yéefér waaye loolu d'accord ñoom ndax wane ne ñoom dañoo gëm seen diine jooj bàyyi nañ diine ji ak bàkkaar yu ñu man di def lu mu man di garaaw garaaw suñu boroom ne leen bu leen désespérer mukk ci seen bopp ci yërmande boroom bi subhaanahu wa taala bu kenn taxaw naan man yërmande yàlla de man moom moom je suis exclu de la de la miséricorde divine man moom dañ ma exclure xanaa xamoo ne man ab homosexuel la wala man rey naa ay nit yu bari yoo xamante nii ah loolu moom yàlla duma ko jéggal yàlla ne déedéet waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye tamit képp kuy jàngale tamit deel def espoir ci xolu nit ñi te bañ di leen désespérer nga xam ne lu xew rek nga ne diw moom bàkkaar bii nga def moom yow de yàlla du la jéggal déedéet déggoo li yonent bi salaatu wassalaam daal di wax ci xadiis boobale muy ñaar ñoo ñële ci xissatu boobu nga xam ne ci xeet yu ñu jiitu woon waa waaja nga xamante ne nii daa amoon moom gisoon nañ ko sax ci saxi imaamul Buxaari rahimahullahu taala waa ji ne woon anakan mooy ki nga xam ne waa ji dafa amoon xarit boo xam ne moom jaamukatu yàlla la ki ci des nag moom moom moom caaxaan la ne woon bàkkaar rek ba mujj gi daal pour gàttal ci xibaar ci euh, xabaar bi moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne waa ji ne mbokk mi yow de saa bu ñëwee di wax ak moom ngir mu génn ci bàkkaar yu metti yi mu ne tey jéem a jaamu borom bi subhaanahu wa taala waaji na ko waay bàyyi ma ci lii rek man lii laa xam sama di tegeeg sama caaxaan yi ma nekkeeg mooy yàlla man lii laa xam waa waaji mere ko benn bés nag ne ko yow yàlla sax dootu la jéggal nee na suñu borom subhaanahu wa taala ne ana kan mooy taxaw sama place loo xam ne man maa ko moom mu ne kenn du ko jéggal jéggal naa waa jiy def bàkkaar yi yow nag sama mer dal na ci kaw dugal naa la safara ñu gis ne loolu mooy ka def lu baax doon nekk di jaamu yàlla di duggi xalwa ba yërëm waa ji doon ko wax ba mujj gi mu mer ne ko dootu la yërëm sax yàlla dootu la yërëm yàlla ko la tàbbal safara jéggal ki nga xam ne moom ci taverne yi la doon nekk ak protu doon nekk ci fréquenté prostituées yi kon borom bi subhaanahu wa taala mu ne leen qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim waxal yow kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye képp ku taxaw sa taxawaay na ko wax yaa ibaadiye yéen sama jaam yi yéen Hisham ibn al-Aas ibn Waa'il as-Sahmi waaye ab Ayyaash ibn Abi Rabi'a ak ñi mel ni ñoom même bu dee ne waa Màkk fitnaal nañ leen ba ngeen topp leen ci la ñu nekkoon laa taqnatu bu leen di désespéré wu de min rahmatillahi ci yërmande borom bi subhaanahu wa taala ma inna allaha ndax buur yàlla kat yaxfiru mooy jéggale az-zunuba mboor ju ma jé bàkkaar yi jamian mbooleen seen innahu huwa al-ghafuurur rahiim moom mooy ki nga xamante ne nii mooy aji jéggalaakoon gi mooy aji yërëmaakoon gi wa anibu ilaa rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yaatiyakumul adaab mu wa anibu ta dellu ci ak di jéggalu seen boroom ak jaamu yàlla yoo xam ne moom ngeen di def di jëm ci boroom bi subhaanahu wa taala ak di sellal ngir moom boroom bi subhaanahu wa taala ilaa rabbikum fa seen boroom wa aslimu lahu te na ngeen ko toroxlul moom daal di jébbal lépp moom bu leen defati dara ndax keneen def leen ko sellal ko kom li mu wax wa maa umiru illaa liya'budu llaha muxlisiina lahu ddiin mu ne te ñoom ñii kat digaluñ leen lu dul woon ñu jaamu borom bi subhaanahu wa taala daal di koy sellal diineem ji mu ne kon waanii boo yéen dellu leen de ilaa rabbikum ci ak tuub ak sellal ak jaamu yàlla ji ngeen di koy jaamu wa ilaa rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu te na ngeen torox daal di koy sellal lépp torox ci moom jëm ci moom wommatu ci moom wommatu ngir moom min qabli avant ay yaatiyakum mu leen di dikkal al adaabu mbugal mi de summa la tunsarun ta bu boobaa kenn dootu leen dimbali de wattabi'u te na ngeen topp na ngeen topp lan ngeen di topp maam ahsana ma unzila ilaykum li nga xamante ne nii mooy baax li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala wàcce ci yéen ci alxuraan ji topp leen ko moom alxuraan de min qabl ilaykum min rabbikum te tukkee ci seen gorom min qabli avant ay yaatiyakum mu leen di dikkal aladabu mbugal mi baxtatan mbekk mbetteel wa antum te yéen bu boobaa la tash'uruna du ngeen yëg bu leen mbugal mi di dekkil ndax kat dee buy ñëw ak mbugal man nga xëy rek yow daal di tremblement de terre am wala nga dugg sa oto yor sa Ferrari di daw ne tëll camion daal di lay yenu wala nga yenu poto boo xamante ne nii poto tunnel bu ko defee nga jaare fa dee muy sa mbugal moo xam ne wala sax nga bañ a dee nekk ci feebar boo xam ne paralise nag ba pare nag dootoo mënatee fajooti alal joo nga amoon yëpp nga def ko ci te doo wér ba pare mënatoo too wax sax nekk feebar yu metti muy fitna waaye tamit fitna gi gën a rëy mooy nga dee ci kéefër kon loolu la wax moom aaya boobu kon aaya boobu moom la Seydina Umar ibn al-Khattab ne ci la wàcce non seulement ngir déses bàyyi gaa yi jox leen espoir ku mel ni Ayaash ibn Abi Rabi'a gi ñu delloo ak Hisham ibn al-As ibn Wa'il mañu jàppoon ba mu julu génn ànd ak ñaari ànd ndoom yi loolu ñëw na tamit ci saxi imaamul Buxaari rahimahullah ci Seydina Abdullah ibn Abbas que ne aaya boobu ay nit ñoo ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yow lii nii ñun li ñu def ciy bàkkaar dafa rëy jaaloo nañu rey nañ def lañ nu ne suñu boroom daal di wàcce aaya bi mooy ne loolu mën na nekk lan li ñu naan ta'addudu nuzul wala sax muy ci jamono jooju ndax dañoo ñëw Madinatul Munawwara di ko wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne Seydina Omar ibn al tamit ñoom ñoom ñi jàppoon loolu ne nit ñu mel noonu ak mooy ñi def bàkkaar yu toll noonu ak ñi nga xam ne ñoom lañu fitnaaloon ñu daldi tàbbi ci fitna ga comme mbokkam nii di Ayyash Abi Rabi'a këne ñoom kenn dootu leen jéggal suñu boroom nag daldi wàcce alxuraan ci ña doon laaj ak tamit ci ñii nii moom nag Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala li mu nekk madinatul munawwara yépp mu ngi xalaat mbokkam yooyu nga xamante ne nii ñoom la naroona àndal ci gàddaay yi kenn ki ànd naan moom ba fii ñu yóbbu ko daal di koy fitnaal mu tàbbi ci fitna gi nee na bi aaya biy wàccee moom seydina umar ibn al-Khattab nee na fa katabtuha bi yadi fi saxiifa wa ba'athtu biha ila hisham ibn al-Aas qaala fa qaala Hicham ibn al-Aas falammaa atatnii ja'altu aqra'uhaa bi dhii tuwaa wala dhuu tuwaa usaa'idu bihaa fiihi wa usawwibu wala afhamuhaa hattaa qultu allahumma fahhimniihaa qaala fa alqa allahu ta'aalaa fii qalbii annahaa innamaa unzilat fiinaa wa fiima kunna naquulu fi anfusinaa wa yuqaalu fiinaa qaala farajactu ilaa baciirii fa jalastu calayhi fa laxiqtu bi rasuulillah sallallahu alayhi wa sallama wa huwa bilmadina moom yonent bi aley eh, seydna omar bn alxataab radiallahu taala anhu wa arda mu ne bi nga xamante ne nii ci la aaya yi wàcc yi ñu wax sànq ci suuratu zumar di jox espoir non seulement eh, ñii nii mbokkam yi ñu fitnaaloon ñu tàbbi ci fitna bi waaye di jox espoir ba àddina bi tukki képp koo xam ne da nga nuur ci géeju bàkkaar suñu boroom subhaanahu wa taala nekkal mushrik bi gën rëy jaamu nga ay xërëm même bu dee yaa ngi julli mais yor say xàmba yépp yàlla nee na boo leen bàyyee ñëw ma nangul la ndax li alxuraan naan inna allaha la la inna an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha naan borom bi subhaanahu wa taala du jéggale ku ko bokkaale lool tekkiwul wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha de tekkiwul ne shirk bokk ci déedéet sirk bàkkaar la yàlla nee na may jéggale bàkkaar yi mbooleem seen mais Seydina Umar ibn al-Khattab mii ci lan la ne woon laata muy tuub lu dul shirk lu tax yàlla daal di koy nangul ah bu doon ne du nangul képp koo xamante ni ku nekk ci shirk la kon mu ne moom bi aaya yi wàccee moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda mu ne moom e, katabtuhaa fa katabtuhaa bi yadi nee na man ci laa ko bind aaya yi ci sama loxo nee na mu bind aaya yi ci sama loxo nee na ci saxiifatin ci benn këyit laa ko bind wa ba'athu biha ila hisham ibn al-aas dañuy wax tamit hisham ibn al-aas ila hisham ibn al-aas moo ñëw sax ci riwaaya bi mooy al-aas ibn wa'il as-sahmi dañuy wax al-aas ibn wa'il mais tamit dañuy wax al-aas mu ne man ci laa bind aaya yii ci këyit nga xam ne sopp gi mu soppaloon mbokkam yi ci diine lu baax nee na ma bind ko daal di ko yónni ci Hisham ma nga xam ne moom la ñu njëkkoon a jàpp bañ nee nañu daje ci at odaat euh, euh, foofale ci Banu Ghifar ci côté muy at-Tanadub boobu moom mujjul woon ñëw nee moom laa ko bindal nee nag bi ma ko bindalee moom nee mu ma yónni ko Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman qaala moom Seydina Omar mu ne fa qaala ibn Hisham ibn al mu ne léegi après bien après Hisham ibn al-Aas daal di koy nettali ne ko falamma atat nii ne ko di nettali ne ba gis sa loolu nga ma bindaloon muy aaya yooyu ba ma dikkalee ja'altu aqra'uha bi Dhi Tuwa nee na damaa toog nekk di ko liir dem Dhi Tuwa nekk bërëb boobu nga xam ne moom bërëb la bu nekk ci suufu Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman mu nee na falaa nekk di ko jàng aqra'uha bihi tuwaa ma nekk ci bërëb boobu di ko jàng aaya yooyu téy kayit gi di ko jàng nee na usaa'idu biha fiihi wa usawwibu wala afhamuha nee na ma kiy xool di xool aaya yi di ko jàng ko lu nekk ma wëlbatee ko di ko jàng ko liiraat di ko xoolaat lu nekk ma def ko waaye neen comprendre ma ci dara mooy xoolal arab la de nga xam ne ñoom min arbaabil balaaxa lañ bokkoon ñi ginoon a xam bu langue arabe waaye nee na xool aaya yiñ jàng léegi qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim taqnatuu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an mu ne aaya yooyu ba mu jeex ba yaa laa yash'urun mu ne ma jàng ko di ko xool di ko xool këyit gi mais comprendre ma li ci nekk allahu akbar yàlla mooy joxe compréhension ku ko neex moo tax li am solo mooy yàlla comprendre loola la defal la ci sa xol compréhension ak dégg gu baax loolu moo am solo loolu nag bu la ko borom bi subhaanahu wa taala amul benn téere bu ndaw ci yow man nga jàng laxdari yàlla defal la ci ubbee goo xam ne nga am ci dégg goo xamante ne ni yow nit ku jàng xalil ba mu jeex yow li nga xam ci laxdari partie boobu di ñëw ci nga xam ne di wax ba ci ay julleeg jàpp ak ay julleeg yooyu nit jàng xalil ba jeexal ko jàng yeneen téere yu bari yow nga gin koo xam ci loolu lu mu xamul ndax lan loolu mooy compréhension gu yàllay jox ku ko neex dhalika fadlullahi yutihi man yasha loolu mooy ngëneelu yàlla moo koy jox ku ko neex moo tax bu kenn xeeb benn téere man nga jàng risaala bu ibn abi zayd rahimahullah yàlla jox ci compréhension boo xam ne gaa yi jël téere yi nga xam ne ci mazhab bi fulandi ko daldi koy dugg dugg ci jéex ci def ci lu nekk yàlla may na laa may compréhension boo xam ne mayu ko ki nga xam ne moom yër na téere yoo yëru loolu moo tax rabbi shrah li wa yassir lii amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli am solo rabbi shrah li sadri alam nashrah laka sadrak seydna muusa ibn imran ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam ñaanam gu am solo goog rabbi shrah li sadri yàlla yàlla na nga ma leeralal sama xol bu leeree rek lu ci yàlla sotti mu leer lu ndaw moo tax alxuraan nit dina toog benn aaya gis am ci njàngat yoo xamante ni nii bu toogoon une semaine bi ko expliquer vingt-quatre heures sur vingt du jeex ndax lan daalika yu yutihi man yasha loolu mooy ngëneelug yàlla moo koy jox ku ko neex mais loolu du ci alxuraan rek domaine yépp da ngay gis nit sonn ci les sciences sonn ci lool di dem BU di def exercice ut ñu koy jàppale anal bu ne mu xool ko lu ne mu dugg ci mais x y lii daal di tic ne ne ne ticc ci bopp bi daanaka dara du dugg nga gis benn waay boo xam ne moom cours bi bu ñëwee bu toogee ci banc bi prof bi expliquer ci lay jàpp lépp du jàngaat këram bu demee du réviser te waaj ba pare di seetaani télé lu nekk alors que keneen ki mu ngi rayante boppam ci mu ngi ray boppam ci jamono jooj ngir comprendre li prof bi doon def mais manu ko ndax lan daalika fadlullahi yutihi man yasha effort ci la waaye ngëneelug yàlla mooy li jiitu kon moom mu ne ma fa ja'altu ja'altu aqra'uha bi di tuwa wala di tawa ñaari ay bërëb lañu yu nekk foofule bërëb boobu mu ne usaa'idu biha fiihi wa usawwibu wala afhamuha ma koy xool di liir mbir mi di xool aaya yi walla wala afhamuha comprendre ma mu ne fa qultu ginnaaw gi ma ne xatta qultu ba ni may waxee allahumma fahimniha ne allahumma yow suñu borom yow sama boroom fahimniha comprendre mal comprendre wal ma aaya defal ma am ci dégg-dégg gi nga xam ne mooy bi war mag defal mag dégg aaya yii nii këyit gii ma muy say say sa kàddu yal na nga def ma daldi di koy dégg nee na fa alqa llahu taala fi qalbi annaha innama unzilat fii nee na ci saasi suñu boroom subhaanahu wa taala daldi di sànni ci sama xol clé ndax dafa tëju woon bunt bu tëju la woon aaya yooyu ci moom bi mu tàllalee loxoom mutadarrian ila rabbihi azza wa jal ci la ko borom bi subhaanahu wa taala toroxlu yëg ne moom dafa aajowoo dafa soxla ci boroom bi subhaanahu wa taala afaman yujibul muttarra ida daa ana kan mooy ki nga xam ne mooy kiy nangul ki nga xam ne dem na ba sës ba xam ne moom loru na amatul beneen pexe kurul borom bi subhaanahu wa boo ko tàllalee loxo say loxo nga xam ne yow yaakaaratoo kenn al muttar nekkul rek man na nekk ku nekk ci problème boo xam ne dem na ba amatul yaakaar ci bindeef li ko dal moom problème bi mu nekke amatul yaakaar ci ku yàlla bind mu tàllal loxoom nag ne allahumma yow sama boroom yàlla ne ana kan mooy nangul kooku dul man afa man yujibul muttarra idha daa wa yakshifu soo ana kan mooy ki nga xam ne mooy nangul al muttar ki loru loru nekk ci nécessité te yaakaaratul keneen ku dul borom bi subhaanahu nit ku nekk nag loolu mas na laa dal mën na nekk ñaari yoon waaye mën na nekk téeméeri yoon te ku nekk boo xalaataatee sa dund xam nga ne toll nga jamono joo xamante ni nii yaakaaratoo woon mbindeef ku dul sa borom mu daldi la ciy génne ndax loolu la waaye bés booy ñaan ba pare jàpp ne man keneen manal na ma koo defal ku dul yàlla mooy yow lor woo moo tax imaam ahmad ibn hanbal rahimahullah bokk na ci li mu doon wax ay nit buñ masoon a ñëw naan ko ñaanal ma dañoo nekk ci problème dañoo bëgg nga ñaanal ma danaan balaa an bal anta yow ñaanalal sa bopp ndax afaman yujibul muttarra idha daa yow mi nga xam ne danga nekk ci loru ba yëg ne loru nga ñëw naan ma ñaanal la yow tàllalal sa loxo sa boroom ndax sa boroom nee na ana kan mooy nangul ki nga xam ne dafa loru bu demee ba xam ne buntu yépp tëju na ba mu des benn muy buntu boroom bi subhaanahu wa ta'ala du mës a tëju boo ko tàllalee loxoom say loxo toroxlu ci moom mu daldi lay defal li nga bëgg waaye loolu nag du ay wax état la bu nit di nekk te yàlla xam na ko ci moom te nit ku nekk tamit xam nga ko ci sa bopp ndax nekk naa ci problème boo xam ne est-ce que yaakaar naa keneen wala déet mu ngi mel ni ku newoon ci avion muy waaj a këpp ñu jekki batterie bi moteur yi fay wala pilote bi ne daa ne gars yi les moteurs ne répondent plus ne wax ci kii yi ne report ne kat suñu machine suñu moteur yi moteuru avion bi dootu fay na lu ne def naa ko léegi nag ci desant aux enchères la ci lañ ne ñu ngi wàcc jëm ci buntu safara yi mooy ne li ngeen gi avion bi riir nii ci suuf la jëm gis nga instant boobu ni ngay yéegi ne fii deseetuma kenn ku yàlla loolu mooy almustar ci lu la dal ci àddina bi nag boo ko kiiwee noonu rek suñu boroom subhaanahu wa dina lijjanti sa mbir daldi lay nangul moom Hisham ibn al-As ibn Wa'il radiyallahu anhu mu ne ba ma ko waxee allahumma fahhimniha ñu nit nañu wax li mu wax allahumma yow suñu boroom yaa ñu gën xam suñu bopp yàlla na nga ñu may ak dégg gi nga xamante ne mooy dégg gi donn xam-xamu rasulillah di sa jàmm di sa yonent aleyhi salaatu am ngërëmam am sa ngërëm lépp lu ñuy dugg téere bu ñuy ubbi àddina bi projet buñ ci nar a dugg yal na nga ñu may dégg-dégg bi war ci loolu bi gën ci lool ba bu ñu ci duggee li gën ci ñun ñu am ko te duñu yàqal dara ci suñu diine kon mu ne ba ma ko waxee allahumma fahhimniha qaala fa alqa allahu taala fi qalbihi annaha innama unzilat fiina ñaan gi bu ñu ko xeeb de yaa mufahhima suleymaana fahhimni ee yow mi nga xam ne yaa xamaloon dégguloon sayyiduna suleymaan alayhi salaam keroog ba baayam di daawuudu alayhi salaam àtte àtte ba moom mu génn borom bi subhaanahu wa taala ne fa fahamnaaha suleymaan àtte àtte bi dajeeg seydinaa suleymaan ci bunt bi mu ne leen lii lan la leen àtte mu wax mu ne man bu doon mbir ci man la ne duma ko àttee nii mu del gaa yi delluwaat ci biir ne sa am na ku ñu fekk ci bunt bi nee na moom bu doon mbir yi ci boppam ci loxoom la ne du ko àttee nii mu ne ko wol leen ma ko muy doom ji di Seydina Suleymaan baayam di Daawud alayhim asalaatu wasalaam laaj ko lan moo tax mu daal di lijjanti mbir mi daal di koy àtte àtte gi jaar yoon suñu boroom ne fa fahamnaaha Suleymaan ñu daal di koy dégguloo comprendre masala boobu nga xam ne muy litige bi doxoon diggante ñooñu li nga xam ne mooy résoudre litige bi ak ni mu war a jaare ci yoon ni ko suñu boroom subhaanahu wa taala dégg bëgge mu nëbb ko baay bi daal di koy xamal Seydina Sulaymaan fa fahamnaaha Sulaymaan kon yaa mu fahima Sulaymaan fahimnaa yow mi nga xam ne yaa déggloo Seydina Sulaymaan ci jamono jooju yal na nga ñu déggloo am loo dégg gu rafet ci sa diine ji ak àddina beeg suñu njariñu àddina ak alaaxira yaa man qaala li abdika wa rasulika wa qul rabbi zidni ilman zidna ilman naafi'an wa amalan tayyiban mutaqabbala yal na nga ñu yow mi wax sa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di sa ndaw aleyhi salaatu wassalaam ne ko rabbi zidni ilman deel wax waqul waxal bis foo tollu deel wax loolu mooy li ëpp solo muy xam-xam xam-xam mooy valeur bi ëpp solo ci kaw suuf waaw yàlla bu doon am na lu féete kaw xam-xam lool la naan ndawam bi muy ki mu gën sopp ci lu mu bind bu doon ne am na lu ko féete kaw lool la naan ko dee ko ñaan ma dolli la ko waxu ko waxu ko leneen lu dul xam-xam moo tax culture de médiocrité loolu war nañ koo bàyyi njàng mu ñuy jàng dafa war a mokk ingénieur jàngal njàng mu sérieux waaye médecine bul sàcc ay résultat yu walla ay sujet yi nga daal di ñu daal nga di koy jënd d'avance ubbi sa cabinet di recruter ñi xam yow nag nga jiite ko nga xam ne yow mérité fi nga nekk di exploiter yi nga xam ne ñoom dañu jaar ci kanu yi jaar yoon ba am seen diplôme yow nga féete leen kaw moom cabinet bi ndax lan ndax dangaa sàcc sa diplôme sujet yi danga koo jëndoon ñu defaral la nga ñëw examen bi def am culture de médiocrité triche la triche moo ray suñu dëkk yi niveau yi baaxatul dem ba terminal élève bu dem ba terminal te mënula bind rédaction dix lignes sans faute walla bu jaar yoon lan moo ko triche ak tamit ñàkk jub ci système bi ci ay grève ak yoo xamante ne ni responsabilité bi de se partager entre ñi séq mbir mi culture de médiocrité boobu ni mu nekk ci diine ji noonu la lawe ba dem ci njuru mbiru àddina yi comme ni ma ko waxee léegi ci université yi diine sax da ngay gis sëriñ boo xam ne wala conférencier boo xam ne ay nit dañ lay wóolu daldi lay jox tem na la lii lañ bëgg nga waxtaanal ñu nga dem toog nekk ci sa yitte di daw ak ñëw ñoom ñu toog di la xaar bésu conférence bi nga ñëw ba ñépp toog di la déglu te ñu bind ko fépp carte d'invitation yépp dañ ne lii ngay waxtaan nga ñëw ne leen maa ngi jéggalu waaye thème bi ngeen waxoon manuma cee wax ndax dama nekkoon ci yitte yu bare bari moo tax li ma def ma tànn benn thème boo xam ne jàppandiwoon na ci man kooku qad xaana wa rasula waxuma la wor na ñooñu de mais wor na yàlla wor na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñooñu nit ñi ñëw amaana ñu bari li leen indi mooy ne sujet bii xamuñu ci woon lu leer tax ñu bàyyi seen yitte dagg paas jóge fu sori ñëw ngir am ci lu leer nga ñëw toog ba ci jataay bi ñu toog di déglu amul dara loo di wax nga ubbee ne leen maa ngi jéggalu loolu jarula jéggalu qad xaana wa xaana rasula war na yàlla war na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam culture de la médiocrité waaye bu dee loolu ñu yor ci diine ji lii may wax ginuma koo xam kenn bari nañu mu dal waaye tamit ñu jox la thème nga ñëw waxtaane thème bi mais yow préparé woo ko ni mu ware ku la dégg rek ngay ngay meubler temps bi di wax ay mbir di ko répéter ka di dugg fii di wax ndànk di kii ngir rey temps bi qad xaana allaha wa xaana rasula ki def lool war na yàlla war na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam culture lu tax culture de la médiocrité wala culture de médiocrité gi ñu xam njàng mu ñu jàng comme l'Oustaz Diam doon wax fan yi ma dégg ko mu naan man Sénégal jaaxal na ma dëkk na boo xam ne dara mokku fi wax na dëgg dara mokku fi du ñuy waxtaan diine duñu yor politique bi du yor njaay mi du ñu yor économie bi dara mokku fi ku nekk li ngay def yaa ngi xool anam bi mu gën a bone te gin laa intéressé gin laa noppal nga defe ko noonu après les conséquences yi xew après sa yoon newu ci yow daal fekk mu ngi lay noppal ci noonu ci lañ ñëwee ci njàng yépp duñu jàng dara au sérieux tafsir duñu ko def au sérieux jaruluñu dañuy toog naka lañ naan la tafsiral ñu benn mu fekkoon loo jàngoon xam ko jàpp mbir yi téye ko nga ñëw wax loolu mën na nekk walla nga dem buñ la nee lii lañ bëgg nga tafsir nga waajal ko laata ngay ñëw waaye nga bàyyi ba ci jataay bi ñëw toog moo taxit luñ ci dégg ay délit ñëw di waxa sa sa xalaati bopp di tekkee aay ni nga ko xalaati te gis nañ kan Hisham ibn al-As ibn Wa'il kaana min ashaabi rasulillah alayhi ko njëkk tuub bañ leen di fitnaal biir Makkatal Mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman moom la ñu yónnee Seydina Umar ibn al yónnee ko aaya yi ci suuratu Zumar qul yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah mu ne man ma jàpp ko fa ja'altu usaidu fii dihaawu fii wa usawibu wala ufahimuha bu dee moom moo wax lii ne man ma jàpp te këyitu alxuraan boobu nekk ci di xool xaw ko waa lan ngay xalaat ci ñun kaay tafsir nga toog tous les jours teg sax dégg xam ne yow lii di wax ma doo wax benn boroom xam-xam doo wax sax yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan la wax bu dee wax na ci aaya bi lépp nga koy waxe actualité li neex sam xel ak wala li nga jàpp bii ak yi nga xam ne yow jàpp nga ne ci sa culture que ne lii mooy li baax nga koy tekkee lii bi wala boo fi nga nekk milieu bi nga nekk lañu jàpp nañu lu baax nga jàpp ko di ko tekkee aaya yi qad xaana wa xaana rasula kooku wor na yàlla wor na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi résultat bi mooy lan looloo tax résultat bi ñu am léegi ñu am ko ci tous les ndax l'islam kullu la kenn mënu ko ensemble la kenn du ko diviser amul ñu naan l'islam moom waaraate rek déedéet waaraate ci la dara lañ fi dul doyanal waaraatekat yi nañu waaraate ñiy jàngale fiq nañ jàngale fiq ñiy jàngale xadiis nañ jàngale xadiis ñiy jàngale économie islamique nañu ko jàngale amul benn menuisier bi na nekk ci lim nekk l'islam gisoon nañu ko ca début ba du neenal benn force ki yor baleem di bale mbedd mi sax kooku duñu ko neenal naka lañuy neenale ki nekk ci biro yor finance kenn du ko neenal ñépp la islaam soxla l'islaam dafa soxla président de la république wala président bu jiite dëkk bi pas de la république ndax république moom amul ci l'islam culture de la médiocrité ci domaine yépp buñ nee siira au gàmmu nga war a waajal mbir yi doo ko waajal téye xilaasu zahab lu la neex wax wala ngay répéter liñ doon wax defal recherche bi war farajin julla kutbihim yi lu muy jariñ ci xilaasu zahab seydina alxaaji malik radiyallahu anhu bu naan te na nga dem nga nga nga nga nga nga dellu kutbihim li ëpp ci seen téere yi ñoom waa siira yow nga ne man xilaasu sarab laa yor te duma ci génn yax bi noonu di wax lu la neex ginnaaw boo firee baat yi lu la neex nga wax affaire bi demewul noonu culture de la médiocrité xam-xam duñu dugg mukk ba ci biir taf-taf deux lañ koy def booy wax sax ñu naan é eh, sawaay dafa compliqué oh nañu wax xadiis bi tekki baat yi mu jeex mais ñu tekki mu jeex mais après loo ciy jële doo ci jële lu bari ginnaaw yi nga fàtte xamoo ni ngay doxale si àddina ak sa di sa diine ji nga xam ne moom la la yàlla doxloo léegi nag jullit ñépp gis solution li xew ni mu xewe suñu dëkk fara xewe feneen culture de la médiocrité xattaa yi jëm ci liy doxal àddina ñu bàyyi ko yéeféer yi dëkku jullit buy defar train xawma ko xawma ko lu tax dayaanal asbaab ñu neenal sabab yi koo ci dégg mu naan wàkkiirlu ci yàlla yàlla yàlla daal baax na dina baax dañuy gën a xam ne yàlla baax mais yàlla yàlla bay sa tool at tawakkulu alallah at liñ naan wàkkeerlu ci yàlla mooy al axdu bil asbaab maa taalluqil qalbi bi rabbil asbaab mooy dangay jàpp ci sabab yi sa loxo bul bàyyi sabab yi Israël dafa jàpp ci sabab yi am ay têtes nucléaires yu dul jeex def recherche armement wam jëm kanam jamono joo xam ne monde islamique bi yépp sabab yi ñu neenal ko te xamuñ ne wàkkeerlu ci yàlla mooy téye ci sabab yi bu ma bëggee am armée bu dëgër wala di gañe samay noon xam naa ni may def àddina bi benn loi pour ñépp industrie militaire day dox science yi ngeen jëmmal ko te bañ di fitnaal di sonal ñi nga xam ne éminence grise bi am ci dëkk bi ñu leen di sonal di leen doyadal bañ jóge suñu dëkk yi dem Europe di nàcc foofu ñoom lu ñu génne rek ñoom ñu jël ñoom dañoo jàpp ci sabab yi te tawakkulu al axdu asbaab mooy jàpp ci sabab yi li nga bëgg fi ngay jaar ngir am ko fokk nga jaar fa examen am na fokk ma jàng waatiqaadul qalbi wa sidqu i'timaadil qalbi wa taalluqil qalbi bi rabbil asbaab jël nag sa xol wékku ko ci boroom sabab yi di boroom bi subhaanahu wa taala kon culture de la médiocrité googu moo tax suñu jaamu yàlla naxas nasax suñu projet ci àddina nasax amul dara luñ naan lii ay jullite ko créer ci àddina bi dara consommateur passif ginnaaw gi nag ñu mujj dellu nag ci borom bi subhaanahu wa ku nekk di tuumaal yàlla naan moo ko dogal li nga bëgg a wax mooy ne sa situation bu calamiteuse bi nga nekke ak de misère bi ñu nekke ñun ñépp ñu ne yàllaa ñu ko teg wallaahi yàlla teguñu ko ñun ñoo ko teg ci leen bopp ñoo ko teg suñu bopp loolu la suñu boroom subhaanahu wa waxoon qul huwa min indi anfusikum lii leen dal yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax leen Uhud huwa moom min indi anfusikum fi seen bopp la jóge ñàkk teggin ñàkk xam borom bi subhaanahu wa weesuwul sayu bon nga daldi koy askanale moom ne moom la tey baax lu baax nga ne man kay jàmbaar laa woon kon yonent bi alayhi sa kii sayyidina Hisham ibn nee na bi mu defee lool suñu boroom daldi kon fa alqa allahu taala fi qalbi annaha innama unzilat fiina wa fiima kunna naqulu fi anfusina xool naa këyit gi xawma ci dara ma tàllal sama loxo samay boroom ñaan ko ne ko mu xamal ma ko déggloo ma këyit gii ma yor aayaam yii nee na suñu boroom subhaanahu wa di sànni ci sama xol këni lii de dafa wàcc ci ñun ñi ñu jàppoon fitnaal ñu ñu tàbbi ci fitna gi waaye tamit dafa wàcc ci li nga xam ne moom la ñu nit ñi doon wax ci ñun la wàcc ak li ñu doon wax ci suñu bopp ñu nit dañoo jàppoon na ñu nit perte nañ c'est fini set vie-là ne mérite plus d'être vécue nga dégg nit ñuy wax lool désespéré ñi xaru xamuñ ne fi xaru jaru loo dund ci lu metti am na ko dund mille fois misère que ça te mun koy muñ waaye nag du feeñ ci kanam gi ndax yàllaa fa ne ci xolam moom Hisham ibn al-As mu ne farajantu ila ba'iri fa jalastu alayha fa laxiqtu bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi ma nekkee noonu vi ba liir mbir mi xaw ma ko ma ñaan boroom bi subhaanahu wa mu xamloo ma ko mu daldi ma koy sànni ci sama xol këne ah, mbir mii nii ci yéen la wàcc mooy ne bu leen désespéré wu ñëw leen bu ngeen ñëwee rekk wa baabullaahi lam yaku murtaja buntub yàlla moom nekkul luy tëju du tëju mukk nee na bi ma yàlla sànnee compréhension boobu këne ci ñun la wàcc nee na ci laa jële ni mu giw gaawe sama géléem yéeg ci dàq ko uti madinatul munawwara dem ci yonent bi aleyhi salaatu daldi gàddaay lii mooy histoire gàddaayu seydina Omar ibn al radiyallahu taala anhu moom moo ko nettali ci boppam seydina Abdullah ibn Ishaq euh, euh, Muhammad ibn Ishaq jële ko ci Naafi' di sëriñu imaam Maalik bu mag boobale nga xam ne moom la imaam al-Buxaari doon wax naan asaxul asaaniid mooy loo xamante ne nii càllale bi gën a wér ci kaw àddina mooy bu imaam Maalik Maalikun an Naafi'in an sayyidihi comme ni ko eh, ci Alfiya ne Naafi' imaam Maalik moo ko jële ci Naafi' an sayyidihi mu jële ko ci sangam bi Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu moom mu jële xadiis bii ci Seydina Umar ibn al te imaam Ibn Isxaaq dane xaddatani moom nee na dañu maa nettali naafiun naafi' lii mooy li dëgër kantaan ak riwaaya bi nga xamante ne nii moo naan Seydina Ali ibn kii Seydina Omar ibn al ba nga xamante nii ci la bëgg gàddaay yi dafa jël jaaseem wër kaaba gi. Euh, daldi taxaw ci Quraysh ne leen yéen waa Quraysh yéen mbooloom Quraysh képp koo xam ne dafa bëgg sa yaay daldi lay ténj ba say gone daldi nekk ay jirim ainsi de suite nag ma topp gaa yi kenn topp ko ci euh, xadis boobu noonu wérul loolu moom xadis la boo xam ne wérul imaam kii moo ko indi ci usdul xaaba boroom usdul xaaba moom moo ko nettali waaye xadiis boobu noonu wérul këne dane gaa yi ku ma topp gaa yi kenn topp ko nga xam ne xadiis la boo xam ne mu ngi ne seydna ali ibn abi taalib ci usdul xaaba la nekk imaam ibn al asiir moo ko fa indi waaye sanadam wérul mooy xadis boobu noonu wérul te lii mooy li wér Seydina Umar ibn al moom moo ko nettali ci boppam ne man nii laa gàddaay ba may gàddaay dama ànd ak kan Ayash ibn Abi Rabi'a joxante woon rendez-vous ak ka des di Hisham ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi moom mujjul ñëw ñu dem ba ni ñu ko gisee lii mooy li wér lële moom wérul mooy ne lii nag lenn la mooy ne bari na ci ñu bari ñoo xam ne amaana tey lañuy ñuy gin door a dégg lii te day mel ni château de cartes bu màbb boo xam ne moom lañ déggoon yàgg koo dégg ci gàmmu yeeg fu ne ak tamit ci waxtaan yi bu ñuy waxtaan ci Seydina Umar ibn al-Khattab di wax yooyu waaye nag ñu xam ne loolu du dara lool mooy xam-xam xam-xam mooy da ngay te loolu lépp tamit bokk na ci li nga xam ne moo ñu ko teg mooy réeru xam-xamu xadiis ñàkk gi nga xam ne ñàkk koo siiw ci suñu dëkk yële ba tax dañuy jël ci téere yi rekk lu ñu ubbi njëkk a gis mu gën a extraordinaire gën nekk comme genre film yooyu rek nga xam ne day am héros ñu daal di jël daldi nettali nga xam ne mu siiw ñépp yëg ko jàpp ne lii vérité la boo xam ne moo tax yu bari bu ñu demee ba ci biir nag ba gis ne mbir mi demewul woon noonu muy jafee jóle ci xel mi waaye ci xel yi waaye lii mooy li wér loolu xadiis la boo xam ne imaam Ibn al Asir moo ko indi ci usdul xaaba te moom sax dogguwul ne mbir mi moom nii la deme te tamit riwaaya bi dafa am jaxaale ci biir ay ñoo xam ne ay majhulun la xamuñ leen xadiis boobu noonu wérul kenn manu ko di opposé ak xadiis bi nga xamante ne nii dafa jaar ci imaam ibn Ishaq mu jële ko ne da koo nettale di Naafi mu jële ko ci sëriñam Abdullah ibn Umar di sangam mu jële ko ci baayam Umar ibn al kon loolu mooy li nga xam ne moo wér ci demuk Madinatul Munawwara gàddaayu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa arda loolu nag dindiwul dara ci ak njàmbaaram moom Seydina Umar ibn al ndax tamit kenn du jël lu wérul di ko askanale kenn rawatina loo xam ne moom ci boppam moo nettali ne man nii daa demee kon nag beneen nettali buñ am rawatina boo xam ne moom wérul sax nettali boobu wérul loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li wér ci ak demam ci madinatul a munawwara daal di gàddaay ci jataay bii di ñëw ñu daldi àggale te gis nañ ne noonu noonu mu génne mooy nëbbatu bi gis nañu bi mu tuubee le fait que rey giñ ko naroon a rey mais tamit mooy ne jullit ñépp noonu lañ doon def yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nga xam ne moo gën jàmbaar ñépp moo Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu ñoom noonu lañu gàddaay mooy dañoo làqatu ñi jóge màkkatal mukarrama tamit ñépp doon gàddaay tamit dañoo làqatu loolu lañ def te Seydina Omar ibn al-Khattab la def comme lim ne moom ak ñaari mbokkam yi dañu joxewoon woon rendez foofu ngir bu leen kenn yëg bu ñu demee foofu ñaar ñu fa njëkk daje te gisuñ ki ci des ñu daal di dem kon foofu la ñuy yem lool mooy gàddaayu Seydina Omar ibn al-Khattab fële dem ci madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam jataay bii di ñëw ñu àggale ba léegi tarjama moom Seydina Omar ibn al